أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الميسور الجزء الثاني kon ñu ñëwaat ci téere grammaire bi di an-nahwu al-Maysûr grammaire bu ñu yombal euh, ci ndimbalul suñu boroom ci jotaay bii weesu gisoon nañu corrigé woon nañu exercice yi jiitu woon gisoon nañu al annakiratu wal maarifatu euh, gisaale woon al fi'lul mudaari' tey nag comme niñ ko waxe woon ñu war a gis fi'lul amri fi'lul mudaari mooy présent continu euh, nga xam ne mooy li xew damay gis verbe boo xam ne dama koy utiliser jamono jim xewe présent tey nag ñu war a gis fi'lul amri muy le subjonctif nga xam ne damay joxe ndigal defal bàyyil génnal ñëwal yooyu noonu euh, bala ñu cee dugg nag ñu fexe corriger exercice yi weesu woon ci al fi'lul mudari' moo amoon exercice an nakiratu muy le défini et l'indéfini amul woon lu ñu xam ak lu ñu xamul loolu gisuñu loolu amuloon exercice léegi exercice yi al fi'lul mudari' la woon moo amoon exercice léegi tamarin dane woon sarrif ma ya'ti ila al fi'l al mudari' lii di ñëw nga def ko fi'lul mudaari' nga conjugué ko ak les ad-damair al munfasila mooy ay comme je tu ana anta yooyu noonu yaftaxu ak yastaxfiru yaftaxu mooy mu ngi ubbi yastaxfiru mu ngi jéggalu kon danga naan huwa yaftaxu hiya taftaxu anta non huma yaftaxaani huma taftaxaani hum yaftaxuuna hunna yaftaxna anta taftaxu anti taftaxiina antumaa taftaxaani antumaa taftaxaani antum na antunna na ana aftaxu naxnu naftaxu naxnu naftaxu loolu mooy bu njëkk bi bi ci tegu nas yastaghfiru danga naan huwa yastaghfiru hiya mooy moom muy jéggalu hiya moom ku jigéen ki mu ngi jéggalu hiya tastaghfiru huma yastaghfiraani huma tastaghfiraani ñaanu jigéen ñi hum yastaghfiruuna hunna yastaghfirna anta tastaghfiru anti tastaghfiriina <clears throat> antuma tastaghfiraani antuma tastaghfiraani antum tastaghfiruuna antunna tastaghfirna ana astaghfiru nahnu nastaghfiru nahnu nastaghfiru loolu mooy bu njëkk bi exercice bu njëkk bi loolu la bi ci tegoon mu ne woon sarrifil fi'l alladhi bayna qawsayni ila al fi'l al mudari' mu ne conjuguer verbe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk entre parenthèses léegi nag yii yépp waxoon nañ ko moo tax duma ci yàgg ndax liiroon nañ ko bii passé ku doon bind war nga ko bind kon Zaynabu entre parenthèse ya'lam yu'allimu waxoon naa bu ma nee entre la ma ciy teg loolu mooy verbe bi ñu war a conjuguer nga xam ne day topp Zaynab bu dee jigéen mu nekk jigéen tamit bu ma koy conjuguer bu dee góor bu dee ñaar ak yooyu mu topp ko Zaynabu entre parenthèse yu'allimu awlaadaha bu boobaa yu'allimu ngay changer danga naan Zaynabu tu'allimu Zaynabu comme si danga noon hiya tuallimu voilà da nga naan zaynabu tuallimu awlaadaha mooy zaynab mu ngi jàngal doomam yi bi ci tegu phrase bi ci tegu nax nu parenthèses yaxtarimu du'afaa nahnu entre parenthèses yaxtarimu ad-du'afaa mooy nahnu ñun de dañuy wormaal way faible ñu néew ju doole yi bu boobaa mu danga naan nax nahnu mu bii nii laa juumoon bee passé ba corrigé waat ko ndax dama ko defoon ba ba exercice u al fi'lul maadi c'est les mêmes phrases la mooy ba ma juumee ne mu te ixtaram naa la ca fi'lul maadi bii nag danga naan nax nu nahnu naxtarimu du'afaa mooy ñun de dañuy wormaal di teral way faible ñi bi ci tegu xaalidun wa sakiinatu entre parenthèses yaktubu ad-duruusa xaalid ak sakiina ñu ngi bind leson bi bu boobaa danga naan xaalidun wa sakiinatu yaktubaani ad-duruusa yaktubaani ngay wax comme si danga huma yaktubaani ad-duruusa ñoom ñaar ñu ngi bind leson yi ana entre parenthèses yasalu al muallima man maa ngi laaj jàngalekat bu góor bi dama naan ana asalu ana asalu al muallima bi ci tegu ak tilmidaatu entre parenthèses yajtahidu bu boobaa danga naan ak tilmidaatu yajtahidna comme si hunna yajtahidna nga doon wax ak tilmidaatu yajtahidna mooy élèves yu jigéen yi dañu ngi góorgóorlu bi mujj ci phrase yooyu aliyun wa faridun wa samirun entre parenthèses yanaalu jawaa'iza aliyun wa faridun wa samirun bayna qawsayni yanaalu jawaa'iza bu boobaa danga naan yi aliyun wa faridun wa samirun yanaaluuna jawaayisa mooy dinañ jot ay kado ñu ngi jot nii ay cadeau ñu ngi recevoir ay cadeau loolu moo doon exercice boobu bi ci mujjoon muy enri bu ma yel yi inraabal analyser lii di ñëw qara'tu juz'an min al qur'ani jàng naa ab juz'u ci alxuraan bu boobaa danga naan qara fi'l madin mabni tu damirun muttasilun wa huwa fa'il moom sujet la tu mooy man kan moo lekk kan moo jàng boog man tu fa'il am na nag nu ginoon gaaw noo xam ne man qara'tu nga ne fi'l wa fa'il mooy qara mooy fi'l bi fi'l madin mabniyun tu bi moom mooy lan moom mooy fa'il bi te damir lan la damirun mutta silun mooy damir la boo xamante ni dafa taqaloo tamam mooy fa'il bi juz'an maf'ulun bihi lan laa jàng juz'an maf'ulun bihi mansubun bil fathati min minal min boobu xarfu jarrin alqur'ana ismun majrurun minal qur'aani manaan minal alqur'aani ndax min bi alqur'aani ismun majruurun bil kasrati wala nga ne ismun majruurun bi min tur la boo xam ne dañ koo jar bil kasrati ci kasra wala nga ne bi min ndax min bi dugg moo tax ñu maas ko kasra ne minal qur'aani kon loolu moo doon exercice yi pour cours bi ñu weesu noonu léegi kon suñu cours tey muy troisième cours ci ni mu teftalee livre bi muy al fi'lu tey insha allah war nañu gis bu dee temps bi may nañu ko al fi'lul amri muy le subjonctif bu may joxe ma maanaam subjonctif impératif bu may joxe ordre defal bàyyil ak bu ma paree ci lool insha allah war nañoo gis al fi'lu saxiixu wa ghayruhu lii nag moom masuñu ko woon a gis waxoon naa la ne deuxième tome bi dafa am yee day gine yaatal mais gis nga début bi même ba début bi yaatalul trop mais par dànk ndànk mais nag da ciy dugal yu bees yoo xam ne masuñu koo gis yooyu nag bokk na ci al fi'lu saxiixu wa ghayruhu loolu incha allah dinañ ci ñëw tamit bu temps bi desee ñu boole ci ngir jeexal troisième dars bi ndax loolu la moo composé al fi'lul amri al fi'lu saxiixu wa ghayruhu ak al mudhakkaru wal mu'annasu le masculin le féminin le masculin et le féminin góor ak jigéen kon incha allah ñu tàmbali fi'lul amri mu ne fi'lul amri nuqtataani mooy day définir day joxe taarif bi lan lay tekki huwa kullu fi'lin yadullu ala talabi amalin fi zamaani almustaqbali fi'lul amri nuqtataani huwa kullu fi'lin yadullu ala talabi amalin fi zamaani almustaqbali mu ne fi'lul amri jëf ji nga xam ne ndigal la mooy dañ lay jox ordre mooy jëf ji mooy verbe bi nga xam ne moom ndigal la dañ naan dexal bàyyil ñëwal toogal génn leen dem leen ñëw leen yéen ñaar yooyu noonu mu ne jëf jooju verbe boobu impératif huwa moom mooy kullu fi'lin bépp verbe bépp jëf yadullu ala boo xam ne day tegtale talabi amalin sàkkuk jëf fis zamanil mustaqbali ci jamono joo xam ne ñëwagul mooy ne nit ki bu ma daan la defal fekk na defagoo bu ma nee xale bi demal jëndal ma saabu mooy jëndagu ko loolu la la bëgg a mooy bépp jëf boo xam ne day tegtale mais lu tegtale boo nee tegtale lu ñëwagul loolu lan la fi'lul mudari' la ndax fi'lul mudari' mustaqbal day nekk ci biir mooy lan mooy futur mais du loolu mais lii talab yi gisoo moo ci am solo talabi amalin mooy damay sàkku ak jëf mooy damay damay joxe ordre defal damay sàkku jenn jëf ci kenn mais jëf jooj may sàkku defagu ko ci kanam mooy ci kanam wala ci suba wala ginnaaw suba wala dans cinq ans ainsi de suite mooy daal ñëwagul mu ne kon huwa kullu fi'lin mooy jépp jëf bépp verbe yadullu ala boo xam ne day tegtale talabi amalin sàkku jëf nga xam ne dañ koo sàkku ci nit ki fi zamanil mustaqbali ci jamono ji nga xam ne mooy dëgmal mooy ñëw après jamono ji nit ki di waxee ñëwal fekk na ñëwagoo jóge fi mooy jógegoo fi wàccal mooy wàccagoo léegi nag mu ñëw di la conjuguer ne la dama la koy conjuguer al ak al ak al comme tableau yi ñu doon gis dama def tableau bi première case bi mu def al mooy le singulier al musanna mooy ñaar al mooy yu bari loolu mooy une façon verticale horizontalement nag mooy bu tëddee verticale mooy bu taxawee comme bant buñ samp bu dee ci noonu tableau bi ca kaw daa def al mufradu mooy benn al musanna mooy singulier al musanna ñaar mooy duel al jamu mooy mbooloo mooy mbooloo mooy pluriel bu dee nag ci comme lu tëdd comme comme lu ma teg ci suuf comme bu ma taxawee ci géej gi xool ca ca kaw gis ni mel géej gi daa def benn rëdd buy jàll noonu mel ni lu tëdd loolu lu mel noonu lañ naan horizontal mooy lu tëdd ci ligne bi nag bu mel noonu di mu def al man mi nga xam ne mooy ki may waxal te muy góor al muxaatabatu ca suufam ki may waxal te muy jigéen léegi anta léegi may conjugaison la am faire verbe fa'ala la joxe mooy jëf jëf mooy <laughs> verbe mooy jëf fa'ala tamit jëf lay tekki nga mu ne anta if'al bu ma koy conjuguer defal mooy yow tu góor ifal anti ifali gis ni anti moom yi day yaa bi moo koy différencier ifal bële anta anti bu ñuy ifali yaa boobu di xëcc jëfal antuma mooy duel bi ñaar ifala def leen ñaar ñu góor yi mais antuma ñaarum jigéen ñi tamit du changer ifala jëf leen bu dee ñu bari ñi antum ifaalu yéen mooy vous avec s ñoo xam dañoo bari ifaalu jëf leen ifaalu ma shi'tum comme boobu antun na yéen ñu jigéen ñii may waxal ifaal na jëf leen comme la yonente saa sa waxoon i'malu fa kullun muyassarun lima xuliqa la i'malu jëf leen dañ koy laaj ci wàllu dogal am na yàlla bind na dogal yi bu yàgg ba saxaa bi benn bi seydna omar radiallahu taala anhu ne ne ko waa fii mal amal ya rasulallah waa kon ana léegi loolu moom bu dee nii la demee que ñuy dem àjjana yàlla xam na leen ñuy dem safara yàlla xam na leen woo fii mal amal waa kon léegi lan moo tax ñuy jëf comme que yàlla xam ne jëm kay tee ñoo toog rek bu génnee àddina mu dugal ñu ne déedéet ndax loolu loolu doyut ay yàlla xam na déedéet mooy da di jëf i'malu jëf leen fa kullun xam leen ne kenn képp kenn ku nekk mu muyassarun yombalal nañ ko li maa xuliqa xalaa li tax ñu bind bu dee àjjana moo tax yàlla bind ko def lu baax da koy yomb bu dee nag safara nag def lu bon tamit da koy jafe yow nag comme ko xamoo ci loo bokk da ngay jëf rek toppul ndigal yi bàyyi tere yi dëgg la yàllaay def yépp mais moom moo la ne jëfal koy kon antum ifal wu jëf leen antum na yéen ñii ñu jigéen ñi ifal na jëf leen loolu mooy mu ne nag ci suuf na xaw bayna qawsayni maa lawnuhu ahmaru damairu muttasilatun wa hiya fa'il li nga xam ne nag dafa nekk en couleur ci yi ñu conjugué léegi dañooy nekk ci fin yi en général damir lañ yoo xam ne dañu taqaloo ak verbe bi te ñoom ñooy sujet yi ñooy jëf yi yan ñoo ci nekk en rouge anti ifan lii yaa boobu noonu di xëcc lam bi lii yaa boobu en rouge la moom mooy fa'ilu verbe boobu mooy sujet verbe boobu antuma la alif boobu xëcc lam bi laa alif boobu moom en rouge la moom mooy lan damir muttasil la dafa takkaloo te mooy sujet bi mooy moo jëf-jëf ji antum ifaalu waaw boobu xëcc laam bi moom mooy sujet bi moo nekk en rouge antum na ifaal na naa boobu nekk ci fin bi moo nekk en moo xonq te moom mooy ki jëf-jëf ji mooy sujet bi léegi nag mu defal la benn ki pour nga bàyyi xel lu am solo mu ne la fi'lul amri mabniyun jàppal fi'lul amri moom mabni fi'lul amri mooy du mu'rab moom mabni la mooy ne moom changé euh, fin bi ni mu changé ni mu ni mu mel masque bi niñ ko maase ci jeexitalu jëf ji mooy phrase bi di kuy verbe bi bokk moom du changé ifal ifal manoo ne ifalu manoo ifali déedéet ifal moom du changé loolu lu am solo la léegi nag mu ne la tamri naa ni ñaari exercice ci wàllu fi'lul amri mu ne sar pour yii di bii di ñëw sarrifil af'al al atiyata ila fi'lil amri conjuguer verbe yii di ñëw nga def leen ila fi'lil amri nga yóbbu leen ci fi'lul amri iftah ak istaghfir lii nii mu def nii fi'lul amr la iftah mooy ubbil istaghfir mooy jéggalul mais lim la bëgg a wax nga conjuguer ko ak anta anti antuma antuma ak antum ak antuna ndax fi'lul amri moom du kon kii pronom personnel yëpp ngay utiliser moom du damair mu munfasila yëpp ay ana nahnu du yëpp ngay huwa déedéet ñi fi nekk rek nga mën a waxal mooy bu may joxe ordre ñi fi nekk laa mën a wax defal eh yow defal bàyyil mais manuma Moussa moom nekk fële ca ca ca ca ca ca Bangladesh man ma nekk fi yoruma téléphone dégguma defuma dara te ma ma toog fii toog sa sama néeg naan ko defal mais mooy ne xam nga lool xelluwul moo tax ñëw yooyu rek nga ko mën a conjuguer anta anti antuma antuma antuma antuma moo tax mu ne kon conjuguer lii di ñëw verbe iftax mooy ubbil ak istaghfir ak jéggalu bi ci tegu enribi ma law nu ahmaru enrib conjuguel maa la nga xam ne law nu couleuram ahmaru dafa xonq mooy nga conjuguer ko moo analyser ma naan conjuguer analyser mooy i'rab comme yi nga naan ana kii boog euh, daxala muhammad daxala fi'lu madin muhammadun fa'ilun ainsi de mooy yooyu noonu loolu mu ne nag yi nekk rouge naa la ko wax yaa aïshatu usduqi fil kalaami wa quuli xayraa yaa Aïcha tusduqi bu ma defee liaison bi dama naan yaa Aïcha tusduqi wala ma ne yaa Aïcha usduqi fil kalaami wa quuli xayran mooy yow Aïcha dëggul ci say kàddu booy wax nekkal ko dëggu ci say kàddu waquul yi te na ngay wax xayran yiw lu baax léegi lan moo fi nekk en rouge li nga war a inram mooy usduq yi fil kalaami ak xayran usduq yi fil kalaami moom ngay analyser ak xayran mooy kon yaa Aïshatu ak yi doo leen analyser ndax yooyu dañoo ñuul usduq yi fil kalaami yooyu ngay analyser ak xayran pour bii di ñëw léegi nag ñu ñëw ci ba léegi ñu ngi ci troisième cours bi du lool rek waxoon nañ la ko sànq al fi'lu saxiix wa ghayruhu leçon bu bees boo xam ne lii ma suñu koo gis du ci tom bu njëkk bi gisuñu ko woon al fi'lu saxiix mooy lii mooy pour gin ko comprendre ci français dañ naan les verbes simples et les verbes irréguliers verbes yi nga xam ne dañoo simple manger yi terminé par er manger ainsi de suite yooyu noonu mooy seen conjugaison en général du du compliqué ndax mooy les verbes qui se terminent par er yooyu ci français ñu naan leen verbe simple dañoo simple dañoo yombat kii mu am nag les verbes irréguliers irregular-verbs xaw ma lañ koy wax ci français ci yi anglais mooy verbe yi nga xam ne nag ngay verbe irrégulier lañ nga xam ne ñoom euh, yomb ñoo xam sax seen participe passé xam nga participe présent bu euh, yële euh, premier groupe er yi ay en la mais yee léeg-léeg day jaxasoo verbe irrégulier yi yooyu nag moom la moom la ñuy gis ak verbe simple yi al fi'lu saxiixu ci arab léegi li ma doon wax sànq ci la lii nag al al fi'lu saxiix mooy équivalent li ñu naan le verbe simple verbe woo xam ne day neex a conjuguer du bari problème mais mu am nag yeneen loolu mooy wax moo tax mu ne al fi'lu saxiixu le verbe simple mooy bi nga xam ne dafa wér saxiix xam nga fii moo tax lii jargon yi da ngay gis domaine boo dem gisoo alfinlu saxiix bu doon ci muhaddisuuna yi rahmahullah dañ naan alxadiisu saxiix xadiis boo xam ne dafa wér loolu xam nga bokkul ak ñun lii ñuy wax ñun alfinlu verbe as saxiix moo tax buñ la nee rek hada saxiix ci naxu doo ko déggee naan peut ci frase bi mu di ab xadiis la déedéet mooy ne dalaa bëgg wax verbe muy wax nii verbe simple la mu ne wa ghayruhu ak ñeneen ak yeneen yi yeneen yi nag mooy yi nga xam ne simple ñu mooy les verbes irréguliers moom lañuy gis mu ne al fi'lu saxiixu verbe bi nga xam ne dafa simple dafa wér mu ne la kaay ma wax leen ñoom ñooy yan mu ne al fi'lu saxiixu nuqtataani dina la ci jox ñeen façon fi'lu saxiix mu ne la bi njëkk mooy al fi'lu saalimu al saalimu mooy verbe bi nga xam ne saalim mooy koo xam ne dafa <laughs> dafa indemne ci ay lépp taq-taq booy bu bu boo xam ne bu mucc voilà verbe boo xam ne dafa mucc comme na ne salim wala yooyu saalim <laughs> euh, euh, léegi kon al fi'lu mooy kon bi nga xam ne moom mooy comme verbe yi nga xam ne euh, bu ci nekk racine bi ay ay ay ay ay kii la dafa composé wu ak ay lettres yoo xam ne lettres yoo xam ne compliqué wul bu ma nee compliqué wuñ nag mooy comme bu ma nee qada xam nga qada verbe qada day tekki dogal na wa qada rabbuka alla ta'budu illa xam nga ne loolu verbe sulaasi la mais qada ñaata kii lañ ci maas mais liy xëcc noonu nag xam nga boo boo ko naree gi day rama day compliqué mais bii comme ka ta ba voilà ka ta ba loolu mooy al lu saalim te mooy verbe boo xam ne moom du am mahmuz tamit mooy du am mooy racines yi doo ci gis hamza ndax hamza boo koy conjuguer ak verbe boo xam ne verbe kii mën na laa nax mooy du ko am te tamit du nekk tamit verbe saalim du nekk tamit loo xam ne day nekk mudaaf mooy loo xam ne comme bu ma nee karra marra verbe saalim du demee noonu ndax marra ab miim la ak raa bu ñu shadda xam nga loolu conjugué ak niñ koy binde rek boo ko xoolee mooy ne daa ma daa mel ni lu manqué saalim la sax saxiix la boog maanaam fin la saxiix la mais du saalim saalim ñett yépp dañuy leer ka ta ba xa ra ja da xa la voilà mu ne la kon al fi'lu saalimu moo ci njëkk ci al fi'lu saxiix yi wér mu ne daal fi'lu saalim mooy bi mucc nga xam ne amul problème exemple kataba yaktubu te boo koy conjuguer à mudaare ngay gis ne ni mu ginee simple kataba yaktubu yaa rek ngay yokk ci ginnaaw changer quelque ni kii loolu mooy bi njëkk bi tegu ci fi'lu sahih ñett laa la ñetti fa jàppal al fi'lu moom lañ génn ba moom laa expliqué léegi bi ci tegu al fi'lul mudaafu al fi'lu mudaafu da ngay gis daafa yudaafu mudaafatan daafa mooy fulandi na yudaafu dina fulandi mudaafatan moo tax suñu boroom naan boo fi indee qul li azwaajika wa ba mooy bi muy wax yonent bi sallallahu alayhi ne buñ indee yudaa'if lahumul azaaba mooy dañ leen di fula dir mbugal mi yu daif lahunnal yu daif lahunnal adaba wala yu mel noonu mooy daal yu daif mooy dañ leen di fulandil al fi'lul mudaaf mudaaf boog mooy verbe bi nga xam ne fin mooy lettre bu mujj bi moom dañ ko dañ ko duble comme li ma waxoon karra raa la jeexe ñu doubler raa bi moom nag exemple yi joxe madda mooy tàllal na yamuddu madda yadahu pare mooy tàll na loxo madda mooy daal la jeexe mais dañoo duble daal bi nga madda ya muddu ak farra ya firru bu la neexee farra mooy daw na ya firru mu ngay daw karra ak ay marra yooyu noonu mooy mu daax nga xam ne fin bi mooy ñaari lettre lay composé wu mais sauf ko bu mujj bi dañu koy duble mu nekk far mujj ñett bi ci tegu al fi'lul mahmuuzu kon moo ci tegu fi'lul mahmuuz da nga al fi'lul dégg ci biir mahmuuz al fi'lu mooy verbe mahmuuz nga dégg ñu naan mahmuuz ak lan jox liñ jot a gis hamza al hamzatu mahmuuz mooy boo xam ne dafa am fe mooy. verbe boo xam ne dafa am hamza ci biir moo xam ci kanam la nekk ci début bi comme verbe instant yi ñu ni ñuy gis les verbes trilitères la ñuy gis mooy verbe yoo xam ne ñetti lettre la composé wu ñetti araf mooy al fi'lu thulathi yu yooyu yëpp dinañ leen gis après mais jamono ji comme que débutant ci lañ dañoo nekk mais dinañ gis yeneen yi al fi'lu al al ruba'i ak al xumaasi yi dinañ leen gis mais instant bi ñun li ñuy gis nii yi verbe yi gisagule al fi'l af'al thulathiyya la mooy verbe yoo xam ne trilitère la ñetti lettre lay composé wu léegi al mahmuz kon mooy li ma la wax mooy verbe boo xam ne dafa am hamza ci biir moo xam ci kanam la nekk mooy verbe bi ñetti lettre lay composé wu comme kataba ak yooyu sauf que day am hamza ci biir hamza nag man na nekk ci kanam comme comme bu doon fa'ala moo tax arab dañ naan euh, al mooy dañ naan la mahmuzul yi comme affaire yëpp dañ koo teg ci ala wazni fa'ala mooy wazn instant bi ñu gisawu wazn mooy mooy façon balance bu doon ci dañ naan balance bi nga xam ne ci la ñuy balancer ci lañuy dugal verbe dafa am ay cases yoo xam ne façon mandaxe yoo xam ne moo am ci arabe ci as-sarf muy conjugaison buñ bëggee xam verbe bi moom ci ban ci yooyu lay dugg dañuy xool bu dee bu dee ne dañoo gis ne dafa composé wu ak ñetti lettres dañ naan ala wazni fa'ala moom kat moom ci wazn muy màndaxeem fa'ala ci lay dugg mooy dañuy gis fa'ala ma am benn phrase boo xam ne da xala ñu ne daxala ala wazni fa'ala kon daxala moom daa nekk ci wazn ci liy tëgg ci balance yi faala ni ñu moom lañ moom la tollool léegi kon mahmuz moom moo tax dangay dégg kon ñu ne la mahmuzul faa yi mooy place u faa bi ci faala mooy lan mooy mooy bi première lettre bi bu commencé a ñu ne ma lii de fi'lun moom fi'l la boo xam ne mahmuzul faa i mooy début de ab ab hamza moo fa nekk wala ñu ne la mahmuzul ayni moom de ah, ah, hamza bi fi mu nekk mooy place abi fa ah, mooy ci digg bi wala ñu ne la mahmuzul laami bu dee ci fin bi la nekk léegi nag mahmuz yooyu yëpp da koy nekk day am da koy nekk ñu ne la mahmuz léegi mu ne la kon exemple exemple lan lañ am exemple ñu am fa ah la non ma naan fa aka la bopp aka la ndax aka la lan ndax aka la dafa commencé lan hamza mooy lekk na aka la yàqulu comme aka la yàqulu aka la lekk na yàqulu dina lekk beneen bi saala bi mooy boo xamante ne nii hamza bi ci début bi la nekk exemple bi ma joxe aka la mooy a hamza bi fan la nekk ci kanam beneen exemple sa'ala sa'ala mooy laaj na laaj na léegi bu ñu nee laaj na sa'ala hamza bi fa mu nekk ci digg bi boobaa ñu ne mahmuzul ayni lañ koy wax sa'ala yas'al beneen bi mujj nga xam ne am na bi dafin ba lay nekk qaraa mooy jàng nag yaqra'u qaraa am fan la nekk am na bi dafin ba loolu mooy maamuus kon ñetti façon al fi'lu sahih yooyu moo am al fi'lu saalimu wal comme kataba mooy bi nga xam ne dafa mucc ak al fi'lul ak al fi'lul mudha'af bi nga xam ne fin bi ñaari leet lay doon ñaari araf mais bu mujj bi dañu koy duble nga xam ne bu mujj bi moom moom dañu koy duble ak ban ak al fi'lul mahmud bi nga xamante ne nii moom day am hamza moo xam hamza bi ci fin bi lay nekk wala ci début bi walla ci milieu bi loolu kon mooy fi'lu sahih bi ci tegu mooy la verbe irrégulier yi al fin al fi'lul mu'tal al loolu mu jox la ci tamit ñett façon yoo xam ne ñetti façon fi'l al mu'tal kon al fi'lul mu'tal da gis ne mu'tal il la mu ngi ci biir mooy phrase bi nga xam ne dafa am problème xam nga ci hadis da ngay dégg ñu naan saxiix mooy loo xam ne ci ci bokk na ci conditions yi euh, du du du nekk lu su du am shuruz du ne du am ay la mooy du nekk loo xam ne day isolé mooy li xadis bi wax wala mu am problème fii nag al fi'lul tal mooy verbe boo xam ne moom dafa am problème moom mooy comme si daa am benn sikk ci biir léegi mu ne la naa la ci jox nag ci yooyu kon ni ma la joxe woon ci verbe boo xam ne dafa wér ñetti façon al fi'lu saalimu wal fi'lu mudaaf wal fi wal fi'lu mahmum fii al dinaa la jox ñett mu ne bi njëkk al fi'lu misaalu al misaalu mu ne la exemple wajada fi'lu misaal mooy verbe boo xam ne day commencer waaw comme wajana mooy trouver na yajidu wajada yajidu loolu mooy fi'lul misaal nga xam ne waaw lay tàmbale mu ne la ma joxaat la beneen exemple ci fi'l yu feebar yi yi nga xam dañu am mooy ñooy irrégulier yi mu ne la al fi'lul ajwafu al fi'lul ajwaf mooy boo xam ne digg bi xam nga jawf ajwaf da dangay jële jaw da ngay dégg jawf ci biir jawf mooy loo xam ne ci biir la nekk ci digg bi moom mooy am lan moom mooy am alif ab alif koy xëcc mooy verbe trilitère la mais alif alif bi moom mooy xëcc mooy xëcc première lettre bi comme xaala xam nga xaala xaala ak raama ak yooyu noonu xaala boo gisee xaala mooy xaaf bi lan moo ko xëcc ab alif moo nekk ci seen moo nekk diggante xaa bi ak laa xaaf bi ak laan bi loolu la ñuy wax al ajwafu ndax lan ndax li nga xam ne moo tax ñu tudde ko ajwaf muy alif boobu di xëcc moom ci digg bi la nekk mu ne la exemple xaala loolu mooy fi'lu maadi bu wax ni yaquulu dina wax wala mu ngi wax ak xaafa wala nga am xaafa mooy ragal yaxaafu dafa ragal mu ngi dina tiit dina dina dina ragal at baa jaay na yabi'u dina jaay nga gis ne kon ñetti yi yëpp xaala xaafa baa lan lañ bokk mooy ne Hamza moo alif yi moo nekk seen diggante kon loolu mooy ajoof comme xaala xaafa baa li ñu niroo mooy alif moo nekk ci digg si ci digg bi alif buy xëcc mu ne la ma jox la beneen ginnaaw bi ma la joxee waxoon naa la ñett al fi'lul misaalu boo xam ne wala commencé al fi'lul ajwaf mooy boo xam ne ci digg bi lan moo fa nekk alif buy xëcc moo fa nekk ak bi mujj al fi'lun naaqisu mooy boo xam ne nag dafa wàññeeku lan la ñuy tuddee al fi'lun mooy boo xamante ne nii alif biy xëcc moo xam alif mamduuda la walla alif maqsuura euh, mooy alif bi koy xëcc comme fin bi dañ koy xëcc comme mu ne exemple daa rama wala boog mu jeexe lan mooy ne boo xam ne soit mu jeexe alif walla yaa yaa boo xam ne yaa maxsuura boo xam ne day xëcc comme rama mooy yàlla boo gisoon nañ façon yi ñuy yi yi gisoon nañ ko ci dictée yi première partie kon al fi'lun mooy comme daa nga xam ne day xëcc fin bi mudaare mooy woote la yad'u daa yad'u mu ngi woote ramaa sànni na yarmi dina sànni ak radiya ndax dangay am après yarda radiya radiya yarda gërëm na radiyallahu anhum waradu anhu léegi loolu mooy al fi'lu naaqis mu ne na nag jadwalu tasrifi al fi'li fi aaxiri al kitaab mu ne tableau bi nga xam ne fa lañuy conjuguer verbe yi nga xam ne du fi'lu as-saalim nga xam ne kon mooy fi'lu mudaafi ak mahmuz ak mootal yi nga am fi'lul misaal aj waf naaqis mu ne yooyu di nga ko fekk page quatre-vingt-seize wa ma ba'daha ci topp mu ne la kon tamrin exercice mu ne sarrif al fi'l al aati ila al fi'l maadi thumma al fi'l mudaari thumma fi'l al amri mu ne conjuguer verbe yi bii di ñëw mooy verbe bii di ñëw nga yóbbu ko fi'lu maadi mooy da ngay lépp nag ay ana anta wala huma hum huwa yooyu yépp hiya fi'lul maadi d'abord tummal fi'lul mudaari ginnaaw gi nga def ko fi'lul mudaari muy présent continu summal amri après nga conjuguer ko fi'l amr boobu mooy ban ban ban phrase ban kii la ma phrase verbe baka yabki bakaa ngay léegi verbe bakaa moom ngay conjuguer kon loolu mooy exercice bi jëmoon ci al fi'lul amri fi'lul mudari' fi'lul al maadi léegi bi ci tegu al mudhakkaru wal muannasu lii moom mosoon nañ ko gis ci tome 1 bi mu ne al mudhakkaru mooy le masculin wal muannas ak le féminin al mudakkaru nuqtataani mooy day définir ismun yadullu ala dhakarin mu ne al mudakkaru le masculin ismun tur la yadullu ala boo xam ne day tegtale dhakarin ci góor exemple rasulun ab ndaw falamma jaa ar rasulu mooy ca suuratu yonent yàlla yuusuf ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ba buur ba géntee géntam nga wax ko nit ñi firikat ya ñu ne manuñu ko mu ne ba mu ñëwee ca yonent yàlla yuusuf fa lamma jaa rasuulu ba ndaw ba boobu dub yonent mais koo xam ne mooy ab ndaw rek ku ñu de moom la buur bi yónnoon ngir mu dem ca prison ba wax ak yonent yàlla yuusuf ala nabiyina ak tamit rasulun ab ndaw yàlla rasulun loolu day wat góor la rashidun loolu it turu góor la ximaarun rashid tur la ximaarun mooy mbaam sëf an al muannasu nuqtataani mu ne ismun yadullu ala untha ismun tur la yadullu ala boo xam ne day tegtale ala untha ci jigéen exemple mu ne tilmidatun élève bu jigéen zaynabu zaynabu naaqatun mooy ak naaga mooy gëléem mu ne alaamatu ta'niisi zaidatu lii mooy dalay màndargaay yi nga xam ne ci ngay xame ne lii de féminin la az zaidatu yi nga xam ne lay yokk ci baat bi nga xam ne buñ la joxee benn mot boo ko gisee mu jeexe lii mu lay bëgg a wax rek moom jàppal ne kii féminin la mu ne bi ci njëkk at taa ul marbutatu mooy taa boo xam ne dafa tëju taa bu tëju ak taa maftuuxa gis taa maftuuxa mooy bu beeku comme banaatun taa marbuuta bu tëju comme faatimatun xadiijatun mu ne exemple loolu jàppal ci màndarga yi wane ni lii turu jigéen la non moom jigéen la mooy at taa ul turu kii baat bi jigéen la mooy at taa marbu marbuta taa bu tëju comme kabiratun mu ne kabiratun misle kabiratun mooy ku mag ku mage madrasatun nga xam ne bu ci nekk tun tu tëju la mooy école mu ne bokk na ba léegi ci beneen màndarga bi ginnaaw taabu tëju bi al aliful maqsuura al aliful maqsuura mooy alif bi nga xamante ne nii ab yaa yaa boo xam ne nag du am ñaari tomb yaa bi place comme si alifu alif wax na la alif maqsuura ab yàlla la mais boo koy liir da xëcc comme alif comme gisoon nañ ko sànk ci an comme rama raa la ak miim ak yaa boo xam ne noonu lañ koy binde yaa boo xam ne du am ñaari tomb ci suuf bu boobaa doo ne ramiya dangaan rama ndax kenn tamit du maas yaa bi duñ ko maas te du am ñaari tomb ci suuf nga xam ne kon day xëcc moom lañ naan aliful maxsuura yooyu it boo ko gisee comme mu ne exemple bushra yooyu màndargay la ni lii ta'nith la féminin la bushra mooy ak mbégte bon nouvelle salma tur la su'da layla yooyu yépp nga xam ne alif yooyu boo leen bind yaa lay jeexe mais yaa boo xam ne du am ñaari tomb dañ koy xëcc comme alif salma miim ngay def ak yaa bu amul ñaari tomb te kenn du commencé kon lool aliful maqsuura boobu ci mandargay ne lii jigéen la ñu yoo xam ne mandarga yi ñu yokk bi ci tegu te mooy ñetteel bi te mooy bi mujj al aliful mamduuda mooy alif bi nga xamante ne day xëcc al aliful mamduuda mooy alif bi nga xamante ne moom day xëcc day nekk ab après bi ñu ko moom ab alif mooy nekk ci kanam alif boobu après en bu paree ab ab hamza mooy nekk ca gannaawam nga xam ne dañ koy bind noonu rek ci comme baydaa'u mooy lu weex baydaa'u blanc blanche baydaa'u naqiya kon muñ naan la blanche immaculée baydaa'u mooy weex arbia u nga gis ne xoola alif bi day xëcc ba pare am benn hamza ca gannaaw bayda nga am u arbia u asma u loolu day wane ne kon lii bu jigéen la kon ñett yi mooy lan taa marbuuta màndarga yi nga xam dañ koy yokkute muy wane ne lii féminin la taa tëju aliful maxsuura Bushra Salma Layla yaa nga xam ne du am ñaari tomb te kenn du ko maas ak mu ne haadihi al alaamaatu ath-thalaathatu alaamatu ta'niisi idaa kaanat zaa'idatan ala al ahrufi al asliyati mu ne nag lu am solo ngi lu mu def entre parenthèses haadihi yii nag màndarga yii signe yi mu la jox mooy taabu tëju aliful maqsuura mu yaabu amul ñaari tomb te kenn du ko maas ak aliful mamduuda mu ne yooyu ñoom ay màndarga yoo xam ne dañuy wane lii féminin la ida zaidatan bu dee dafa nekk ne dañ koo yokk alal ahrufi l asliyati ci araf yu nga xam ne ñoom ñooy yooyu cosaan yi ndax moo boo gis dafa am cosaan moo tax da naan da gis ñu wax benn moo ne cosaan bi mooy mooy racine bi ci la ñuy wax ci français kaaf la ak laam ak miim mooy lool bu dee nag cosaan boobu noon da da yokk mooy yii nii ñu la wax taa da yokk après comme kabir kabir lan mooy cosaan bi kaa kaaf bi ak baa bi ak raa bi ñu gis ni ab taa daa yokk après taa ak raa bi ñu xam ne kon kat ah kon loolu day wane ne lii kon jigéen la bushra lan mooy lan mooy lan mooy mbégte lan mooy cosaan bi baala ak shiin bi ak raa ci bashara par exemple bëggaleel al bishru mbégte comme loolu nga gis ne après kon alif bële bu raa boobu eh, alif boobu noonu di xëcc raa bi mooy kon dañ ko cee yokk kon nga xam ne kon jigéen ainsi de suite arbia a bi amu ci mooy ñeent comme que arbien mooy àllarba àllarba li tax ñu koy wax mooy ah, mooy ci arbaa la jóge mooy ñeent comme que yawmul ahad yi mooy lundi ci arab mooy dimanche boobu yawmul isnayni mooy lundi mooy ndax al mooy le premier jour arabe jouram dimanche la commencé isnayni mooy deuxième jour mooy lundi as saa yi ci salaasa la jóge mooy ñett boobu it c'est la même chose sulasaa yi nga gis ne salaasa la jóge salaasun ñu yokk ci aa yi nga xam ne kon loolu ginnaaw yu cosaan yi sa saa beeg laam beeg saa beneen saa bi nga xam ne kon lii kon moom ci màndargaay yi ñu yokkute mu nekk jigéen la sulasaa yi mooy ñetteelu jour mooy lan mooy mardi arbia yi moom mooy lan ñeenteelu jour ci arbaa la jóge waaye is nañ saa sa arbaa mooy mercredi alxamiisu xamsa mooy juróom nga gis ni mooy jeudi loolu ngay gis ni kon ci biir noonu la demee euh, kon cosaan bi ci arbian mooy arbaan léegi dañ cee yokk a u arbi a u kon loolu boo ko gisee yu mel noonu day wane ne lii moom ci màndarga yi nga xam ne day wane ne baat bii kat jigéen la muy moo bi féminin la lool bokk na ci loolu nga koy xamee mooy il faut mu nekk loo xam dafa yokk ginnaaw cosaan yi mu ne nag ba'dul asmaa'il mu'annathati mu lay jox ñenn ci tur yi nga xamante ne nii au féminin la mu ne la al a'da yoo xam ne boo xamee dalay dalay jàppale ngir nga xam ne même mot bi bu dee gisuma mu jeexe ta wala alif maqsuura boobu muy yaa bi ñu maasul te du am ñaari tomb ak al aliful mamduuda nga xam ne leen a par exemple yooyu loolu lan la lay woon mu ne loolu boo xamee yii nii mu lay bëgg a wax même bu dee amul loolu mel ni masculin yow da ngay xam ne lii kat du turu góor mais jigéen la mu ne la jàppal bokk na ci yooyu al a'da'ul muzdawijatu fil jismi mu ne mooy cër yi nga xam ne dañuy nekk ñaar ci yaram yaramu doomu aadama boo gisee cër yi nga xam ne ñaar lañ ñoom ñooñu dañuy nekk lan même buñ tuddee benn bi moo boobu noonu féminin la mu ne la exemple yadun yadun mooy loxo ndax loxo ñaata nit ñaata loxo lay am en général ñaar kon buñ la nee yadun yadun xam nga amul ta amul yadatun amul yadaa mooy du dañ cee def alif maxsuura amul yadaa u mais yadun rek mais yow da ngay xam ne lii moo féminin la même bu dee amul mandarga yële ndax lan ndax moom cër la yoo xamante ne nii ñaar lañ ci doomu aadama moo tax haadihil yadu la ñuy wax kenn du wax haadal yadu haadihi ndax féminin lii de yadun ab loxo la mais kenn du wax hada yadun déet hadihi beneen bi xoolal am nañ loxo lu ci tegu tànk ñaari tànk lu nit di am en général rijlun buñ la nee rijlun tànk loolu féminin la du dañ naan hadihi rijlun doo hada rajulun rijlun déedéet aynun tamit c'est la même chose bët ñaar la ci nit di yor kon moom buñ la nee même benn bi singulier bi moom féminin la ainsi de suite mu ne la boobu mooy bi njëkk bi nga xam ne cër yi nga xam ne day nekk ñaar ci doomu aadama ci yaramu doomu aadama mu ne la ba léegi bokk na yeneen tur yoo xam ne ci ay féminin lañ wa aksaru asmail bilaadi wal muduni ak li ëpp ci turu dëkk yi ak ville yi li ëpp ci turu dëkk yi ak ville yi muy les pays et les villes taax yi ak dëkk yi ñoom féminin lañ même bu dee gisoo ta ci ginnaaw wala alif maqsuura wala alif mamduuda mu ne la exemple misru misru mooy Égypte Égypte c'est féminin xam nga misru gisoo misratu misra misra de misru mais c'est féminin at taifu taif di nekk fële Hijaz at taifu boobu taif taif moom la wolof naan taif moom tamit c'est féminin pourtant gisoo taaifatu ak taaifatu déedéet taaif ak taaifu te moom féminin la mu ne la wa asmaul qabaili ak tamit li ëpp tamit ak tamit turu tribu yi daanaka turu tribu yépp ñoom c'est au féminin ñoom féminin lañ même bu amul màndarga yi ñu waxoon sànq mu ne la par exemple saqifun saqif tribu la boo xam ne Hijaz tamit la nekk tribu de Saqif comme ngay gis Urwatu ibn Mas'ud as-Saqafi ndax lan radiyallahu ta'ala anhu Urwatu ibn Mas'ud as-Saqafi ndax min qabilati Saqif waaye Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi li annahu min qabilati Saqif mooy Saqif tribu boobu moo tax mu ne ak turu tribu yi ñoom Quraysh xoola Quraysh tamit c'est la même chose Quraysh tamit c'est féminin euh, ndax tribu ñoom ay kii tribu lañ mu ne tamit ba léegi bokk na ci yenn ci tur yoo xam ne féminin la même bu dee du feeñ ñii ci biti wa huruful hijaa ak mooy leetru alphabet bi A alif wala A ba ta sa ja yooyu noonu al alif wal baa yooyu yëpp c'est yooyu yëpp nag féminin la moo tax danga naan haadihi al alifu haadihi al baa mais doone haada al baa haadihi al alif ak haadihi al baa yooyu ay muus féminin lañ yu am solo kon yim la jox mooy cëri doomu aadama yi yaramu doomu aadama yi nga xam ne ñaar lañu bu ñuy tudd benn bi masculin lay doon kii bokk euh, féminin la même bu dee doo gis màndargay war na féminin la ak tamit li ci turu dëkk yi ak tamit turu tribu yi ak lan kii ak turu lan turu lettre alphabet bi léegi nag pour jeexal pour troit bi tey moom yàlla suñu borom subhaanahu wa def nañu war ko jeexal ni naa ni ñaari exercice mu ne bayyinil muzakkara wal muannatha mimma yati bayyin leeralal al muzakkara li nga xam ne daa nekk góor wal muannatha ak li nekk jigéen mimma yati ki yi di ñëw mooy waneel le masculin léegi nag man nga ko yombal mooy boo bindee phrase yi bu dee bu nekk masculin bu nekk góor nga def ko benn rëdd ci suuf bu dee jigéen nga def ñaar après nag da ngay wane ne lool nga ci jublu danga nga naan bu ma defee benn rëdd mooy pur góor la bu dee bu ma defee ñaar day wane ne jigéen la mu ne la màkkatu sharafaha mooy dëkk bu tedd boobu xadamun ndëgg tànk mooy tànk euh, Salma tur la Salma da'ifun kuñ néew doole xamraa u xonq masjidun moskita mooy jàkk jaddun maam maam grand-père tilmiidun ab elew xadraa'u lu naat loo xam dafa wertit naat kitaabun ab téere kubraa mag lu rëy comme buñ naan Zaynabul Kubra Fatimatul Kubra yadun loxo famun gémmiñ waalidun waajur wu góor maryamu maryam rasun bopp muallimatun jàngalekat bu jigéen léegi ma waxaat ko mooy baat yi léegi am na tamit beneen affaire soit nga def case def case bi fii masculin bi ci des féminin tur bu ci nekk masculin yi góor nga def côté góor bu dee jigéen nga def côté jigéen wala rek nga def li ma waxoon rëdd benn rëdd pour góor ñaar pour jigéen màkkatu la woon qadamun salma daifun xamraa'u masjidun jaddun tilmiidun xadraa'u kitaabun kubraa yadun famun waalidun maryamu ra'sun muallimatun léegi nag li ci tegu mu ne ij'al beneen exercice bi ij'alil asmaa al mudhakkarata muannathatan wal asmaa al muannathata mudhakkaratan ij'al defal al asmaa al mudhakkarata tur yi nga xam ne yooy góor lañu muannathatan nga def leen jigéen wal asmaa al muannathata tur yi nga xam ne dañoo nekk jigéen mudhakkaratan nga def leen góor léegi mu ne la al mudhakkaru axun al mudhakkaru kon mooy dalay jox mudhakkaru mooy masculin dalay jox tur yoo xam ne góor la maskulin lañ léegi yow yaa koy def féminin après mu jox la tur yoo xam ne féminin la yow yaa koy def masculin mu ne la vague turu yu góor yaa ngi axun frère arabiyun ab ab ab arab mooy ab arab waalidun waajuru góor ibnun doom aaqilun ku xellu rajulun aaqilun kii ko xellu la loolu kon tur yooyu mooy góor yi nga xam ne danga leen def jigéen axun arabiyun waalidun ibnun aaqilun yi nga xam ne nag jigéen la nga war koo def góor nga war leen def góor ñoom tur bu ci nekk nga def nga indi masculin bi imraatun mooy as njigéen ammatun mooy bàjjen euh, muallimatun bu doon góor da amun dañ naan bàyyi tëx mooy sa magu sa magu wala sa rakku bàyyi euh, ammatun nag mooy sa magu walla sa rakku baay mais sa ammun mooy sa magu baay wala sa rakku baay bu ngóor ammatun mooy sa magu baay wala sa rakku baay bu jigéen moom lañ naan bàjjal bàjjen ammatun muallimatun mooy jàngalekat bu jigéen naaqatun mooy ak naaga mooy ab géléem kon imraatun la ammatun muallimatun naaqatun bu ci nekk yaa koy def góor xam naa kon foofu la ñuy yem mooy jeexitalu troisième cours bi ci toftalu téere deuxième tome bi al juzu thani bii di ñëw insha allah ñu war gis al mu'rabu wal mabniyu al mu'rab mooy yi nga xam ne ñoom dañuy changer fin yi baat yoo xam ne verbe yoo xam ne ak wala mot yoo xam ne dañuy changer fin yi wal mabni ak yoo xamante ne nii ñoom duñu changer